mu naan ma xam Muhammad ne woon na ma dina ma faat waat naa ci yàlla bu ma tifli woon sax ma dee tan jam na ma dee naa dee naa <laughs> waaw ku yiis ku bon ci après ci lay faatu looloo ko rey walla iyaazu billaah Ibnu Qamiya nag keroog moom it loolu la doon wax Nusay ba ne rek ma taxaw ci kanamam maak Mus'ab ibn Umayr man nag maa njëkkoon maa nekkoon maa ko maa njëkkoon maa nekk ci kanam du ci la mu ma till benn jaasi moo ma def sama cicatrice bi nekk sama loos bi voilà encore pour walla da jigéen ni dañ doon ciita keroog euh, bon su ak yeneen ak yeneen moom euh, kii nii Asma bint Yazid ibn Sakan mii keroog bi nga xamante ne ci la ghazwatu Yarmuk am rey na neuf ci ci ci ci ñi nga xamante ne nii mooy euh, byzantin yi <laughs> fële nag la dëkkoon Dimashq Damashq Damashq Damascus di Dimashq di asimatu Sham la ne woon radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul alayhi afdalu salatu wassalam kon mu ne an asma bint yazid bu ñu jëlee ci asma bint yazid ibn sakani al ansari radiyallahu anha qaala mu ne nee na ah lan la wax kaana yokku ci ibn sakan bi fii ah wa an asma bint yazid kese la wax radiyallahu anha anna qaalat kaana nekkoon na kummu qamiisi rasulillah sallallahu alayhi mu ne manche yu manche mooy yére boo solee yére euh, liy commencé gudd jóge euh, manche bi ca mbagg ma di wàcc léeg-léeg mu dem ba ca ba mooy lañ naan courte manche ak longue manche boo xam ne day yem ci euh, kii yi yi wala laata conc yi ñu koy woowee courte manche am yoo xam ne day gudd dem ba àgg ci poignée yi wala mu dépassé ko ba ca baaraam ya loolu am na ñu koy woowee longue marche mu ne nag kaara nekkoon na kumm xamiisi rasuulillahi mu ne gis nga xamiisu yonent ba lay saa saam de marche ya ah, guddaayu loxo ya moom nawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam ila rusghi fa la doon yem ila rusghi lan mooy ila rusghi loolu al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ar-rusghu saadi dañ koy wax rus bi sod sod ah waaye dañ koy wax bi rusghi bi siin siin gu tooy ñaar yëpp am na am na sod rusghi ak rusghi mu ne loolu mooy la mu ne huwal mifsalu bayna al kaff wa sa'id mooy l'articulation bi fi nga xam ne mooy tàqale fa articulation bi nekk ñaari yax ya fañ dajee diggante ak said mooy avant bras bi avant ngay ñëw ci sa mais bi mais bi booy sa kaff bi sa sa tenk yi avant sa tenk bi sa boo jógee sa loxo fi ngay raxas booy jàpp mooy erreur bi ñenn ñuy def <laughs> ah comme que bi ñuy jàpp commencé woon nañ raxas seeni tenk seeni euh, poignée buñ ñëwee euh, ñett yoo ñuy après nga wax dëggu sa raxas dëggu raxas seen xar kanam léegi war a raxas loxo yi au ñu commencé ci catu baaraamu loxo yi ñu commencé fi ñuy takk montre fi ñuy takk jaar <laughs> wala fi ñuy takk montre foofu yéeg nag ba ci seen tontu loolu nag diggante boobu loolu mooy saa waaw mooy boo loolu diggante boobu loolu mooy saa yi léegi nag bu dee nag da ngay wàcc di jëm ci ci tenk yi ci kaff bi ci poignée bi foofu di nga gis sa loxo bi da nga koy mën a jàpp sax di ko yëngal muy bouger fu nekk léegi nag articulation boobu foofu lool mu ne foofu la doon yem loolu mooy ar-rusu al mifsal huwa al mifsal mooy li nga xam ne mooy ndox diggante mooy teqale mooy articulation baynal kaffi diggante euh, mooy poignée bi. te tenq bi was sa'id ak li ci kaw noonu nga xam ne léeg-léeg ñoo ñiy juum di raxas foofee ah léegi lii la mu ne foofu la manche alhamdulilah xamis yonent bi alayhi salaatu salaam bu ma soxna sol xamis noonu foofu la doon tol waaw mu bi mu ne rawaawu soloo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani wa qaala mu ne xadiisun lii de xam ne xasanun bu baax la Euh, maanaam Abu Dawud du wax euh, du moom rawaa Abu Dawud wa Tirmidhi voilà al imaamu Tirmidhi moo wax ne xadiis bi de xasan la kon mu ne rawaahu Abu Dawud mu ne kon al imaamu Abu Dawud solo na ko wa Tirmidhi ak al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi eh, rahimahullahu ta'ala hmm. kon mu ngi noonu léegi hadith bi en fait duñ ci yàgg insha allah euh, euh, contrairement liñ doon def nga xam ne hadith yoo xam ne dañ koy gis ne buñ ñëwaatee moom duñ ci yàggaat mais bii buñ ciy ñëwaat la parce que buntu boobu mu ko indi euh, foofu dafa approprié ak wax ci wàllu ay yére quoi alors que fii nii dëgg la pour ñu ngi ci buntu bi nga xam ne day wax ngëneelu xiif ak taraayu dund ak di doyloo lu néew ci wàllu lu ñuy lekk lu ñuy naan ak lu ñuy sol gis nga yonent bay saasaam li ñuy sol doonu woon sol luy buubóog lu réyëg loo xamante ne nii lu nekk nga xam ne sawaay bu toogee jël ñetti place alors que benn nit la waaw loolu yooyu yonent bay saasaam doonu woon noonu waa ah. loolu la la bëgg a wax mooy di yem rek ci wàllu col ko loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw di lëkkaaleem mooy di ba bajo di lu extravagant quoi nga xëcc ko waaw affaire bi sawaay bu kiiwee ba pare ñu daamine ko xeetu daamine goo xamante ne nii ah di fur fur fu nekk ba ba pare mu wéy di jël lu bari yow nga ñëw toog occupé yow yow képp boo soloon eh, eh, nii nga def ak sa yére bii nga xam ne gars yi du ñëw toog ci kaw voilà. <laughs> waaw loolu yëpp euh, àndul ak li nga xam ne mooy na ko quoi léegi nag mu ne kon loolu moo tax que gis nga nag yonent may saa saam jàllaabaa mi mu doon sol xamis yi mu doon sol moom affaire bi foofu la doon yëpp waaw ci poignée bi kon da ci xam ne longue manche la doon léegi moom foofu la doon yem quoi ci euh, euh, poignée bi diggante poignée bi ak sa ak fi kaw loxo bi foofu foofu noonu foofu la doon ne mu ne kon rawahu Tirmidhi Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imaamu Tirmidhi wa qaala bi mu ko solo ma al imaamu Abu Isa mu ne wa qaala mu ne xadiisun xasan xadiis la bu xam ne bu baax la xadiis bi war na ñëw xadiis 790 eh, foofu nag parce que 790 xadiis bi boobu day wax mooy ci buntu bi mu def buntu 119 ah baabu sifati tuulil qamiisi wal kummi wal izaari wa tarafil amaamati wa tahriimi isbaali shay'in min zaalika ala sabiilil xuyalaa wa karaahiyatihi min ghayri xuyalaa buntu guddaayu xamis yi wal kummi li nga xam ne mooy manche yi wal izaari ak yi nga xamante ne mooy yiy jóge ci ndigg ngay takk yi ngay takk mu wàcc ci suuf jëm ca sa ye mu wa tarafil amaamati ak catu amaama yi mooy kaala yi ñuy def ci bopp wa tahrimi isbali shay'in min zalik ak xaraamal di di di di def muy buubu di ëppal benn ci yii ma fi tudd yépp man imaamu Nawawi ala sabilil xuyala loolu day xaraam bu dee ne waa ji da koy def ngir puukarewu waaye nag wa karahatihi bu dee eh, waaye dañ koo sit min ghayri xuyala bu dee ne waa ji defu ko ngir puukarewu waaye même bu dul loolu loolu dañ koo sit waaw waaw loolu euh, ci la indi hadith bii la njëkk indi moo tax bu ñëwee foofu insha allah nga xam ne ci wàllu tol ko yi la ko quoi loolu insha allahu taala euh, euh, nañ bàyyi bu ñëw foofu insha allahu taala giñ koo développé mais fii lëkkaaleem ak bunt bi wax naa la ko mooy di bañ a ëppal ci wàllu col ko tey sol loo xam ne lu yem la boo xam ne loo xam ne boo ko defee yow non seulement doo yem ci noppal sa bopp <laughs> mais di nga noppal ñëpp quoi. waaw noonu ñëpp ngay noppal di nga noppal sa bopp di nga leen noppal am na nag yenn xadis yoo xamante ne nii day wane ne yonent bay saat saam euh, sol loo xamante ne nii manche ba dafa ñëw ba ca baaraab ya mooy baaraabu loxo ya loolu moo tax boroom xam-xam yi ne non loolu diñ koy boolee mooy bu dee xamis la mooy fii Seydina Sayyidatuna Asma bint Yazid Asma bint Yazid wax la bu dee nag loo xam ne du xamis loolu mën naa àgg ba fële loolu c'est pour wane ne loolu mën naa mooy eh, catu baaraam ya loolu day wane ne loolee eh, loolu lu mën a nekk la day wane ne loolu jawaaz la kon nag mu ngi noonee hmm. eh, loolu lu am solo la kon ndax bon loolu Mawlana Ibn Abbas lañ jële ci yonente ma moo moo nettali comme ni ko al imam Ibn Hibbana rahimahullah solowee Eh, eh, ci yoonu muslim ibn yasaar mu jëla ko ci mujaahid mujaahid jëla ko ci eh, mawlaana ibn abbaas radiyallahu anhuma mu ne yeneen tubaay saa saa da doon sol xamis yoo xam ne fawqal ka'bayni bu dee bi yére la xamis bi du dépasser ci kaw déjjoor yi waaw mooy du ko dépasser mustawal après nag mustawiyal mu ne day yemale nag mooy may kummayni mustawiyal kummayni bi atrafi asabi'i kanta manche yi côté loxo yi wax na la côté bu dee wàcc ci suuf du dépasser euh, tës kii euh, déjoor yi déjoor yi waaw raxal seen tànk yi bu ngeen di jàpp ba ci kàmbay nii du dépasser foofu mooy ñaari yax yow yooyu nga xam ne sa tànk bi day day day génn am day am bu nekk ci yax yi ci tànk yi benn ci bu ndejoor bi benn ci bu càmmoñ bi loolu doonu koon dépasser ci kawam la doon nekk lim doon sol doonu koon dépassé muy boobu waaye bu dee côté li nekk ci lo euh, yére bi ci kaw ci côté yi ci kaw euh, manche bi euh, ca catu baaraam ya asaabihi loolu moo tax boroom xam-xam yi wax li ñu wax sànq ne loolu bu dee kii la xamis noonu lay mel am ñu ne non non non xamis bi ci boppam sax da ko doon man na na sol loo xam ne day ñëw ba ci catu li nga xamante ne mooy baaraam yi da loolu lépp lenn kese la day wane ne lii mën naa nekk voilà kon nag mu ngi noonee euh, loolu lu am am solo la waaw mooy man ngaa jóge ci euh, kii bi manche bi mooy euh, fiñ la wax sànq diggante kumm bi mooy diggante articulation bi nekk diggante tenq bi ak li ci kaw loolu mën nga koo dépasser mu ñëw ba ci li nga xam ne mooy baaraam yi loolu rek lay wane këne loolu day wane ne mën naa nekk noonu ngeen koy boole noonu lañuy ñuy boolee xadiis yi te loolu man naa nekk léegi euh, loolu euh, léegi nag xadiis yi kon mu ngi noonu kon nga gis ne lii vraiment mooy euh, nekk koo xamante ne nii yem yema may daal ci wàll col ko waaw loo xamante ne nii du am dara loo xamante nag ëppal ak rëy rëy loo ak nàngam ak i nàngam waaw loolu nag lii lu ama am solo la léegi am na nag ñu naan euh, am na am na ci boroom xam-xam yi comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom euh, al Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne Ibnu Raslaan ne rahimahullah nee na wa zaahiru anna nisaa'ahu sallallahu alayhi wa sallam kunna kadhaalika yaani anna akmaam anna akmaamahunna ila ar-rusghi iz law kaanat akmaamuhunna tazidu ala dhalika la nuqil walaw nuqila la wasala ilayna kama nuqila fi dhuyul min riwayati an-nasa'i wa ghayrihi anna umma salamata radiyallahu anha lamma sami'at eh, man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilayhi qalat ma ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa kayfa yasna'u an-nisa bi dhuyulihinna qala eh, yurkhinahu shibra waaw waaw wala yurkhinahu shibra waaw léegi euh, léegi nag mu ne ko euh, idan tunkashafu aqdaamuhunna tankashifu aqdaamuhunna qaala yurghinahu zira'an wala yazidna alayhi ibnu raslan rahimahullah mu ne li feeñ mooy ne soxnaa yonent bari saa saa seeni yére yi ñu doon sol maas yi foofu la doon toll mooy fi ñuy takk lam yi fi ñuy takk jara yi foofu la yére yi doon yi mooy guddaayu maas yi léegi loolu fan la ko teg mu ne ndax parce que bu doon ne doon na ko dépasser dinañ ñu ko toxal doon nañ ñu ko nettali te buñ ko nettali woon doon na agsi ci ñun comme ni nga xamante ne côté li ñuy sol yére yi ci ca suuf mooy liy wàcc ca suuf ca tànk ya loolu toxalal ne ñoom loolu dañ ko doon def parce que euh, mooy ñu toxal ñu ñoom nan lañ ko doon sole comme ni euh, euh, ne ci riwaaye yone imaamu Nasaa'i rahimahullah kurun moom kene yaa Ummu Salama radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax hadith boo xam ne mooy buntu bi ñu la wax sànk yooyu dina fa ñëw ci wàllu col ko yeeg yooyu ko sol euh, di rëy rëy lu moom loolu day xaraam waaw façon yére yi fi wax yépp yonent bi sallallahu alayhi ne képp koo xam ne day diiri di xëcc sawbahu ay yéreem xuyala sol loo xam ne day buubu ndax ndax puukare wa pët xolu ñi way ñàkk ñeeg jaay le playboy ak yooyu ay di di di di puukare sa bopp loolu moom kooku waajooju lam yanzurullahu ilay borom bi du ko xool jëme ko ci moom xoolu yërmande yawmal qiyam da koy jéppi voilà mooy dina xam du ko dina mooy xool ci yërmande la ko du def léegi yaa Umu Salama ne ah yonent bi sallallahu mais jigéen ñi nu ñuy def nag ak seen ak seen ak seen yére yi mooy ñoom seen yére yi day day buubu yonent mooy mooy loolu mu ne ko kon nag nañ ko wàcce ba tolloog sibre chibru waxoon nañ ko fi mooy lu ndaw loo xamante ne boo defee nii sa baaraam waaw na ko def noonu ñu ne ko mais ñu ne ko yonent bay saat salaam loolu buñ ko defee ah loolu buñ ko defee kon seen seen seen tànk yi day feeñ de seen xadam yi seen dëggu tànk yi day feeñ de yonent bay saasaam ne kon nañ ko def zira moo tax jigéen boo day buubu léegi nag mu des waa mais loolu di buubu noonu bu def na jaar yanut kii eh, ay sobe ba mu ko waxee yonent bay saasaam li am mu ne na ko bu mooy fu mu jaar noonu loolu da koy so day day day day suuf si ak fa muy jaar loolu day setal loolu day dindi sobe bi mu ngi noonu kon nag loolu lu ama am solo la moo tax moo tax fii ngay xame <laughs> erreur wolof yi ñi nga xam ne dañuy ñëw di saraa kii Laxdari <laughs> al imaam al Laxdari rahimahullah bu ñu naan leen jigéen lépp awra la bam des lii lii wajhi wa kaffayhi gaa yi ñoo ci euh, xar kanam beeg tenk yi ñoom ñu boole ci ak tànk yi loolu ñoom ñoo ko ci waxal seen bopp kenn na leen ko waxut <laughs> kenn na leen ko waxut moo tax <laughs> moo tax bi waxee lii al al Mubaarak Fuure mu lii nag ah lii nag dañ ciy war day leeral que ne ah kon wa yaf wa yafruqu bayna kaffi idha zahar wa bayna al qadam que am na kon possibilité di doon benn différence entre bu dee tenk yi moo feeñ bu ndaw si ak tànk yi parce que bu dee tànk yi moom moo tax mu ne ah, boobaa am na al qadamal mar mar awra loolu awra la moom waaw moo tax yonent bay saa saa ne wàcce leen ba li nga xamante ne lu toll ni ziraa xam nga ziraa ni mu bare <laughs> mooy booy jàpp sa catu baaraam yi ba sa conc lu toll noonu wàcce leen ko mooy kooku muy buubu loolu dara newu ci loolu sax mooy li gën noonu lañ ko doon solo kantaa ko loxo yi loolu kenn na fi waxul te moom dañ ko doon wàcce ba mu kii ak yooyu déedéet kon loolu lu ama am solo la ah euh, euh, wallahu taala alam léegi nag euh, kon pour jeexal yow defuñu sax taxrij bi ah nga ne euh, la wax non imaam Abu Dawud ndax moo magoon ak al imaamu Tirmidhi ñoo ko solo ma ne la ko woon defe noonu gese dañ doon wax laka la ñu ko soloowe kon al imaamu Abu Dawud waa ñoom doom ñaar doonga ko solo ci waa kutubu waa jamaa yiñ doon gis ah al imaamu Abu Dawud Sulaymaan ibn al as-Sijistani rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul libaas baabu maa jaa'a qamiis Ah, mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali <laughs> mu ne nettali nañu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali kii mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah muy Abu Yaqub al-Hanzali kii mooy kan ibn Rahawiya xaritu imaamu Ahmad sëriñam bu mag bi ah imaamu Abu Dawud imaam Ahmad moo doon so principal sëriñ waaw moom moom waa kutubu sitta xam nga imaamul Bukhari yi. pas waa kutubu sitta yi ndax ñoom ñëpp ñoom imaamu Tirmidhi jotewuñu imaam Ahmad mooy imaam Muslim imaam Muslim danaan moom taalibe imaam Ahmad la danaan haddathani Ahmad ibn Hanbal da ngay dem ci Sahih bi mu naan Ahmad ibn Hanbal de man moo ma nettali man Muslim imaamul Bukhari yi lu bari day wax moom doo ko gis ci Sahih bi mais imaamu Tirmidhi yi bu bari da koy laaj mu ne ko man dégg naa suma sëriñ yi Ahmad ibn xambal wax lii ak ñoom Yaqub kii euh, euh, euh, Ibn al-Madini wax lii te ñoom man li ma wax surtout ba ñuy wax ci wàllu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi imaamul Buxaari yi nañ ñii ñun dañoo fekk suñu sëriñ yëpp dañoo jàpp ne kii dañ ciy dañ ci dañ ciy sukkandikoo ñoom Ahmad ibn Hanbal ñoom wax ñii tudd leen ñoom ñëpp mooy sëriñ ak yu bari yoo xam ne daanaan Ahmad nee na sama sëriñ suñu sëriñ bi nee na loolu loolu mooy ñoom seen sëriñ mais ki ko gënoon a takkoog moom mooy imaam Abu Daawuda te moom la dina defar waaw <laughs> imaam Abu Dawud xaritam bi nag xaritu imaam Ahmad bi di Ishaq ibn Ibrahim nga xam ne moom itam sëriñu ñële la imaam al-Bukhari yi dégg nga imaamul Bukhari yi am na ci yenn nettali yu ne imaam Ishaq bii moo tax mu bind Sahih waaw imaam Ishaq ibn Rahawayh nii moo tax imaamul Bukhari daal di bind Sahihu imaamul Bukhari Sahih bi am waaw ndax ci jataayam lañ ne woon imaam Ishaq ne ah di wax ak taalibe yi quoi doon nëbët ne bu doon ne kenn ci yéen. dajale woon na xadiis yu wér yi rek da boole leen dajale leen fenn imaamul Buxaari rahimahullah ne ba ma déggee sama sëriñ bi wax loolu ma jàpp ko ne dinaa ko def loolu am na ci nettali naan li tax moom mu bind Sahih bi moom la mooy Ishaq boobu la mooy Ishaq bii mu ne kon haddathana nettali nañu Ishaq ibn Ibrahima muy Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali muy ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hisham di Mu'aaz ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastawa'i moom mii nag saduq la rubbama wahim la imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax léeg-léeg nag mu daal di def def Abdullah yaan abihi kon Mu'aaz ibn Hisham mu jëla ko ci baayam di Hisham ibn abi ibn abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullah moom itam eh, eh, eh, borom Taqrib at-Tahdhib imaam al-Hafiz la thiqatun sabt voilà moom ku dëgër la euh, ku sax voilà kon moom mu ne an an an Budayl ibn Maysara moo ko jëlee ci Budayl ibn Maysara al-Uqayli al-Basri rahimahullahu ta'ala imam al-Hafiz nee na ci Taqrib at-Tahdhib thiqa ah an Shahr ibn Hawshab mu wax ci Shahr ibn jëlee ko ci Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari Abu Sa'id ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Ja'd ash-Shami al-Himsi mawla Asma bint Yazid moom Asma bint Yazid yi moo doon jaati génn hmm? Euh, moom euh, euh, Shahr ibn Hawshab bi Shahr nag gaa yi dañoo wute ci ay mbiram moo tax imaam Muslim boo demee ci Sahih ba mu ngi naan ca ca introduction bi ga <laughs> gaa yi la inna shahran nazaku inna shahran nazaku inna shahran nazaku mooy bàyyi nañ ko shahru moom dañ koo bàyyi ndax daa bari woon lu mu doon def defle waaw daa bari woon lu mu doon def defle moo tax al imaamu al haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne kii nii nag muy Shahr ibn Hawshab nii saduq ku dëggu la de waaye kasiirul irsaal wal awhaam dafa bari lu muy def irsaal mooy di def ay irsaal di nettal yoo xam ne du moom moo ko jëlee directement ca këm ko jëlee waaw irsaal wal awhaam waaye ak def def la waaye euh, loolu bon boroom xam-xam yi nag dañu wute ci moom ay waxam ay wute yu rëy la ah yu wute yu rëy rëy rëy waaw <laughs> waaw moom wute yu rëy gaa yi am na nag yu bari luñ ko tuumaana ah waaw boo demee ci saa imam muslim bi foofu foofu ci muqaddima bi doon na leeral affaire yooyu moo taxoon mu naan gaaya wa inna inna inna shahran nazaku inna shahran nazaku inna shahran nazaku waaye bon de toute façon mais am na nag ñoo xamante ne dañu jël euh, kii nu mu tudd euh, euh, pour mooy défendre ko comme Ibn al moom na ne man de gaa yi ko gaa yi jam sahri yépp benn li ñuy wax noo amul benn lay waaw li ñuy wax noonu daraa ko ci jamono waaw <laughs> waaw loolu moom dara dara dara dara waaw am lam lam asma li mudha'ifihi mu hujja déglu ma man Ibn al dara loo ñu koy jam lenn loo xamante ne nii lu lu lu mën a leer la ay supposition ak yoo xamante ne bon waaye daal lu wute la boo xam ne bu yaatu la Euh, euh, euh, lool lool <laughs> mais mais ñi ko ñi ko jam nag bari na quoi waaw ah, ñi ko jam nag bari na moo tax xadiis bi am ñenn ñu ne bon xadiis bi dëgërul waaw <laughs> waaw xadiis bi dëgërul parce que ñoom al imaamu Nasaa'i dañ ne shahr mi laysa bil qawiyya waaw même bu dee na imaam Ahmad rahimahullah par exemple da koo dëgëral na ko noon Ibnu Ma'in eh, lool eh, eh, ba pare ah, al imaam Abu Hatim ne moom girula suufe Abu Zubayr ah muy eh, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus bi ñu gis hadith Seydina Jaabir bi ñu génn moom mu jëlee ko ci moom mooy waa imam Muslim bi mu ne man ma laaj fa sa'altu laaj Seydina Jaabir na ko bi yéen benn tàndarma lu leen doon ja lu ngeen doon defal kay fa tas naawu na lan ngeen doon benn tàndarma mu ne moom eh, eh, kii Abu Hatim mu ne moom girula suufe kooku ah waaw kon gis ne loolu moo tax. Euh, euh, ibn al-Qattan ne lii ñiy wax daal moo yu a dëgër surtout Yahya ibn Ma'in quand ak ni mu dëgër ni mu tare woon bu bu nee Sahl moom moom moom set ok mooy way ba ne ok la way ah way way leen ñuy wax gaa yi euh, kii ñii lañ wax ci moom kii di voilà kon Sahl moomu Ibn Hawshab rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlee nag ci Asma mi nga xam ne moo doon njaatigéen di Asma bint Yazid radiyallahu an asmaa bint yazida radiyallahu anha anna qaalat kaanat yadu kummi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rusghi noonu la ko imaam Abu Dawud daal di indi kaanal imaamu at-Tirmidhi abu eh, eh, eh, abu Isa rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul libaas ah buntu yi tool ko ya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi al-Qumus mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj as-Sawwaf al-Basri mu ngi koy jëlee ci Abdullah ibn Muhammad moom indi na tur bi yëpp Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj as-Sawwaf al-Basri muy ibn al-Hajjaj ibn Abi Uthman as-Sawwaf Abu Yahya al-Basri rahimahullahu ta'ala nga nañ koy dàkkantale maamam yu bari rahimahullahu ta'ala mu ne al-Basri qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hishaam ad-Dastawaa'i moom lañ ci sànq qaala mu ne haddathana abi gis nañ ko sànq muy Hishaam ad-Dastawaa'i an Budayl ibn Maysara al-Uqayli moom lañ ci sànq moom itam an Shahr ibn Hawshab an Shahr ibn Hawshab moom lañ ci sànq doon wax ay mbiram an Asmaa bint Yaziid ibn Sakan al-Ansaariya voilà imam at-Tirmidhi moom lii lépp leen di mu ne an mu jëla ko ci Asmaa bint Yaziid ibn Sakan al-Ansaariya di asma di doomu yazid ibn sakan al ansariya mu ne qaalat kaana nekkoon na kummu yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rusghi hada hadithun hasanun gharib loolu la ci imam la imaamu nawawi ne wa qaala imaamu tirmidi dane wa qaala hadithun hasan yemul ci hasan bi kese ci nusxa yi yor dane hada lii de hadithun hadith la hasanun bu baax waaye gharib bu tumuranke kon affaire baa ngi noonee kon nii la ko al imaamaani al imaamu Abu Daawuda ak al imaamu an-Nasaa'i at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima daal di solowee ci seen euh, sunan yi kon wallahu taala alam kon ci kaw noonu kon wax nañ ci biir euh, euh, lëkkaale bi am bi mu am ak suñu bunt bi mooy nekk koo xamante ne di doyloo ci wàllu col loo xamante ne nii vraiment lu yemamaay la rek yoo xamante ne nii daal dina muur say awra ma ñu nekk affaire ëppal ak yu mel noonu euh, euh, loolu mooy sunna quoi voilà mais sol loo xam ne niñ ko fi waxe sànq ñépp ngay sonal foo jaar euh, ñépp war laa xajal mooy de nag loolu bon yooyu de toute façon yonent bari saa saa moom ku roy na moom ak lu ko diw mën a def def def yow royal sunna quoi te boo royal sunna nag lii la yonent bari saa nag ak col koom nii la woon. waaw moom moom doonuloon sol loo xam ne juróomi nit xaj nañ ci biir déedéet waxuma la juróom benn nit rek xaju ci voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala aalam kon ci kaw noonu ci la yem bii di ñëw ñu gis xadiis beneen bu gudd <laughs> bu ñu Seydina Jaabir bi indilaat <laughs> Seydina Jaabir ibn Abdillah beneen boo xam ne nag ah xadiis bu guddati moom itam bon amaana du mel ni bii passé ah. bi bi bi mujj woon indi parce que boobu masala yi masala yi mét di jën yi eh, boobu moo gudd ko wax mais fii nii bon dinañ fexe insha allah <laughs> xandak lay wax de attention de attention de xandak <laughs> xandak c'est pas quelque chose de mince de loolu gudd la de <laughs> voilà eh, kon daal nañ ne daal yàllaa xam nañ ne allahu daal aalam waaw waaw barki yàlla laa wax